fa yaqulu al imaamu al xaafidu shaykhul islaam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu radiyallahu ta'aala anhu wa rahimahu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi kon euh, ñu ñëwaat fi ñu yemoon walillahil hamdu wal minna ci euh, hadith numéro numéro numéro quarante quatre ñeent ñeent fukk ak ñeent ñeent fukk ak ñeent mooy hadith Seydina Anas bi nettali la xawoon diggante sayyidatu yaayam Ummu Sulaym ak baay jiit Abu Talha ba seen doom ji génnee àddina muy Abu Umayr wala Abu Umayr ak la nga xam ne gisoon nañ ko ba ni nga xam ne ci la sayyidatu sayyidina Abu Talha deme ci yonent bi saa saam ci gàttal daal wax ko li xew yonent bi saa saam ñaanal leen barke ci seen guddi googee ñu am doom joo xamante ne nii Abdallah la ko yonent bi saa saam tudde gisoon nañ ci riwaay yi ñu jotoon a gis ak tey ku juddu tay ñu tudd ko tay ak yooyu yëpp que loolu mën naa ne moo tax sax al imaam an-Nawawi mi rahimahullahu taala comme liñ la waxoon ci al imaam al-Hafiz Ibn li mu waxoon contrairement ak loolu moom imaam an-Nawawi dana lii ci hadith bi dañ ciy jànge euh, que euh, nit wa annahu yajuzu tasmiyatuhu fi yawmi wiladatihi que ne nit moom ab bébé mën naa possible na nga tudde ko tur jox ko tur bés bi mu juddoo voilà te loolu mooy li leer te comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee woon ci suñu jotaay bee la ñu génn wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu war a continuer kon mu ngi woon ci riwaaya imam muslim bi mu ne woon wa fi riwaayatin li muslim nga xam ne ci waxoon nañ la ci fada kitaabu fadaa'il as-sahaaba fa la ko ni radiyallahu anhum bu téere bi nga xam ne wax gëneenu sahaaba yi ah buntu bi nga xam ne firi eh, sharakatu hadith yi moom lañ def fadaa'il abi talha baabun min fadaa'il abi talha al-ansaari kon ñëwoon nañ ba fi nga xam ne ci la yonent waay saa saa ñaanaloon leen ne leen barakallahu fi laylatikuma nee na ah, yal na borom bi daal di leen barkeel ci seen guddi gi taxawoon nañ def ci njàngat walillahi alhamdu wal minna léegi nag Seydina Anas di ko mu qaala fa hamalat nee na ginnaaw gi sayyidatu Ummu Sulaym ah daal di wan lor mooy mu daal di. Eh, enceinte qaala wa kaana loolu di di di wane li nga xam ne mooy ñaanuk yonent bi saa saa gu nangu ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon qaala sayna anas ne radiyallahu anhu wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa fi safarin wa hiya ma'a léegi nag bi nga xam ne ci lay waaji wutin am benn yàgg mooy bi mu ëmbee ba mu yàgg benn yeneen sooy saasaam doon dem benn tukki ak saxaabaan yi sayyidatu Ummu Sulaym ma ànd ci neewul ne ah man moom sama sama ëmb sori man moom am naa ngànt bañ a génn déedéet saxaaba yi doon ñoon def noonu waaw moo tax sayyidatu Asmaa bi doon weesu <laughs> di doomu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mais keroog bi muy gàddaay dafa ëmboon bi muy gàddaay dafa ëmboon ba diis gan bi muy jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman bi madina moo tax dafa àgg yàggul mu daal di jur abdallah ah ibn zubayr radiyallahu taala anhuma waaw mooy ñoom loolu nga xam ne ci lu gàtt ñu ñu xëcc ngànt woo ngànt ñoom sahaaba yi radiyallahu ñoo ñoom jàppe yooyu ay ngànt déedéet waaw doonuñ ko woon jàppe waaw waaw kon nag mu ne kon mu génnoon ak yonent bi saa saam ci benn tukki malgré que ni moom dafa ëmboon mu ne wa kaana wa àndoon naag yonent bi saa saam wa kaana rasulullah mu ne te ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam nekkoon na idaa atal madina bu doon dikkal madina bu génnoon voyage yi di duggaat ci dëkk bi min safarin fekk mu tukkee ci mu jóge ci tukki laa yatruquha turuqa mooy du ñëw daal di dugg Medina noonu ci ci mbetteel ah bàyyi ba guddi mu ne mu ne xalaas dugg ci biir ci guddi gi déedéet doonu ko woon dugg ci wàllu ci guddi waaw fa danaw min al madina léegi nag ñu daal di jege Medina al munawwar radiyallahu alayha ala sakinihi afdalu salatu wassalam mu ne fa darabaha al maxaad léegi nag mooy mettitu matu jigéen buy matu di waaja am doom li muy yëg commencé di dal Sayyidatu Ummu Sulaym di ko yëg te ñu ngi jóge ci tukki bi moom yeneen pare saa saaban ñoom ba ñuy jóge Medina rek loolu commencé koo dal muy yëg métitu yiñ naan ah le travail commence muy commencé mel ni liir bi day waaj a juddu waaw moom la naan fa darabaha al maxaab fahtabasa alayha Abu Talha ah wala fahtubisa fahtubisa alayha Abu Talha Abu Talha ah bi daal di ko fay tëj waaw Abu Talha affaire bi daal di ko fay tëj mooy lan mooy ah soxnaam si mu ngi waaja mel ni kuy matu fii manu la ànd ak convoi bi di dem di dugg Medina ndax soxnaam si manatu dem waaw loolu la naan fa tubisa alayha Abu Talha fa ko almaxaadu fa ajaaha almaxaad te ah, sayyidatu Maryam alayha salaatu wassalaam comme loolu le bi yooyu commencé mu koy yëg ah yonent moom nag fa tubisa alayha abu talha abu talha nag ah maratul dem mu daal di fay des noonu le fa fee nga xam ne fa la ko matu gi dikkale mu ne wantalaqa rasulullah kantaa yonent may saa saa mu continuer yoon wi ak ñam àndaloon ah ñoom ñu des abu talha ak soxnaam ci gannaaw qaala nee na yaqulu abu talha sayyidina abu talha nag daal di ah, jublu ci boromam ngir ñaan ko mu ne ko innak ay sa borom la ta'lamu ya rabbi ay sa borom dëgg dëgg xam nga mu ne yow sa borom de ah di ñaan boromam lan lay ñaan boromam mu ne innaka ta'lamu ya rabbi ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaj ne ah borom bi yaa ma gën a xam sama bopp man de li ma gën a bëgg gin te loolu laa bëgg mooy yonent bi sa bi génn di ànd ak yonent sa yonent sa ndaw bi alayhi salaam buy génn di voyage ma ànd ci tukki bu mu def xare bu mu def wala tukki bu mu def ma ànd ci loolu yaa ma ko gin a xam ne noonu laa ko soppee waaye wa adxulu ma'ahu ida daxal ni ma bëggee buy tukki ma ànd ak moom waaye buy dugg Medina tamit noonu laa bëggee woon Abu Talha ànd ak moom yonent bi alayhi sa wassalaam waaw tubistu bi ma tara te kat ah yonent saa borom maa ngi nii de waaw wala wa qad ihtabastu bi ma tara aw uhtubistu bi ma tara te nag mu ngi tëj nañ ma manumaa duggat sa yonent alayhi salaam ci dëkk bi ñoo àndoon yépp comme ni ma ko bëggoon waaye de dugg gi te ni ma ko soppee daa mel ni naru la mën a am di la ñaan nag borom bi ngir loolu ànd bi mu ñaanee lool borom bi ñëbët googu di ànd ak yonent way saa saam bu duggee mu muy génn tamit mu ne taqulu ummu sulaym sayyidatu anas sayyidina anas radiyallahu anhu mu ne yaayam de ummu sulaym nee na mu ne ca saase ba sayyidatu abu sayyidina abu talha di ñaan lool mu ne ko mu ne ko in mu ne ko yaa aba talha ummu sulaym mu ci saase rek borom bi nangu ñaan bi mooy matu nga doon nar a am mu arrêté métti yay dem mu ne ko yaa Aba Talha yow Abu Talha kat maa ajidu alladhi kuntu ajid ne ko man dayatuma trouvé tuma li nga xam ne moom laa doon daj mooy mettit ga dem na waaw kon nag intaliq kon demal wéyal ñu dem nañ dem ànd ak dabi convoi bi waaw nañ dem dabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ànd doom bi waaw léegi mu ne fantalaqna wa daraba hal maxaadu waaw xiina qadima noonu lañ wéyee daal di yonent bi alayhi salaam ba ñoo duggaloo ci dëkk bi waaw comme quoi nit boo dogoo ci mbir bëgg mbir sa borom xam ne dogu nga ci tàllal ko say loxo daal di koy ñaan insha allahu taala boo xamee ne moo gën ci yow dina la ko defal comme ni mu ko defal Abu Talha mébét gum am saa bu yonent bi alayhi salaam bi génn mu ànd ak moom waaye bu duggaat ci dëkk bi mu ànd ak moom. ah ba ko daal lii naree gàllankoor borom bi ci saase la nangu ñaanam daal di yëkkati li nga xamante ni nii mooy mettit ga nga xam ne mooy eh, eh, makku ga naroon a am waaye nag naka lañu àgg rek wa darabaha al-maxaad hiina qadima bi nga xam ne nag ci lañ dégmal ba ak si Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ba ñibbi seen kër ci la ko nag matit eh, matu ga mettitu matu ga daal di dikkalaat ba ñu dëgmalee fa waladat ghulama léegi sayyidatu Umm Sulaym radiyallahu anha di yaay Seydina Anas daal di jur benn doom ju góor benn liir bu góor waaw fa qaalat lii ummi Seydina Anas nee na sama yaay ne ma Umm Sulaym yaa Anasu ne ma yow Anas waaw laa yurdi'u ahadun hatta taghduwa bihi ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne ma yow Anas kat sama doom ji juddu kenn du ko nampal mukk hatta lulul taghduwa bihi ala rasulillah nga yóbbul ma ko ni mu gën a gaawe ca ndawul Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy dara lu dugg ci biiram waxoon naa waxoon nañ ko jamono leen ci jotaay bee wees te ni saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom noonu lañ baaxoon ku ci amoon doom doo dugal dara ci gémmiñam doo ko defal dara lu dul ne yeneen saa saa saa nga ko yóbbu ba pare waaw waaw <laughs> moo koy defal lépp ta tiflitam ci technique bi mu leen di defal bi yëy tàndar mag yoon mooy mu defal leen ko seen gémmiñ mooy loolu mooy li njëkk dugg seen biir waaw mu ne ko kon kenn du ko nàmpal lu dul nga yóbbu ko yóbbul ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma asbaha bi nga xamante ne nii ci la xëy ah bi nga xamante ne nii ci la xëy moom Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne ihtamaltuhu ci laa yëkkati xale bi taawu ko fantalaqtu bihi ila rasulillah daal di koy yóbbul ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa zakara tamaam alxadis mooy say eh, imaamu Nawawi foofu la ko yemale mais boo demee sax imaamu Muslim daal dina koy gën a yaatal kon fii la wax mu ne wa zakara mu tudd tamaam alxadis li nga xam ne moo mottale xadis bi xadis bii nag xam ne na muttafaqun mooy xadis la boo xam ne al imam al Bukhari yu daal dina koy sonal al imam <clears throat> Muslim ibn al Hajjaj ak al imam Abu Dawud ak seen sëriñ ñoom ñëpp di al imam <clears throat> Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ibnu Hanbal al imam Ahmad ibnu Hanbal Hanbal Hanbal ah Hanbal ibnu Hanbal ah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi kon nag léegi ñu ñëw ci hadis bi nga xam ne moom la ci al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daal di teg kon al-Imam an-Nawawi mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama shadiidu allazii yamliku nafsahu inda al-ghadab muttafaqun alayhi mu ne was-sur'a bi dammi as-saadi wa fathi ar-raa wa asluhu inda al-arab man yasra'u an-naasa kathiiran kon al-imaam mu ne al-imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abi Hurayra hadith numéro 45 <coughs> hadith numéro 45 waaw <coughs> mu ne wa an Abi Hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne yonent bi de alayhi salaatu wa salaam nee na ah mu ne annahu qaala laysa ash-shadiidu bis-sur'a mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak njàmbaar ak wane tar wane ne yow yaa jàmbaar nekkul bi sur'a kii ku gaaw a wax rek nga daal di koy faagaagal waaw gaaw di noot nit ñi di gaaw di songu nit ñi di leen daan di leen man waaw loolu nekkul kookoo njàmbaar de waaw laysa shadidu bi sur'a waaw ak njàmbaar ak ñu naan diwa di déedéet loolu du du loolu waaw ñu naan sawaay ku fi kii moo la daan non moom kay booy wax bala ngaa kii sax mu terrassé la yeneen tuwaay ne du looloo ak dëgër ak jàmbaar ci li diine wax dëgër tëb jàmbaar jàmbaar du coow waaye innama shadidu dëgg dëgg ak njàmbaar dëgër ci sa diine ak nekk koo xam ne ku ku ku borom bi kooku la borom bi dëgëral kooku mooy kat mooy alladi ki nga xam ne yamliku nafsahu inda al-ghadab mooy ki nga xamante ne nii hein moom mooy noot maîtriser li nga xamante ne nii mooy ak meram boppam boppam inda al ghadab ci jamonoy ci jamonoy mer bu meree moom du saali déedéet bu meree day mën a maîtriser boppam kooku moom ki maîtriser am maîtrise ci boppam ci nafsoom ba bu ko nit waxee lu me lu ko merloo wala def loo ko lu ko merloo du ñëw réactionnaire ci saa se bu fayu wala def loo xamante ne nii wàllu waa ji wàññi tabay sa moroom tël wala ay kii fii wala déedéet waaw mooy ki nga xamante ne nii mooy day téye boppam waaw waaw waaw moo am na ci benn riwaaya boo xam ne bu imaam ibn Mas'ud ci sahih imaam Muslim nga xam ne yeneen tubaab saa saam da leen a laaj ne leen maa ta'udduna as-sur'ata fiikum <laughs> qaalu alladhi laa yasra'uhu ar-rijaal <laughs> eh? al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ah nee na yonent bi saa saam dalee na laaj moom imaam euh, xadis la boo xam ne mu ngi ci euh, musnad al imaamu Ahmad imaam Abu Dawud naka noonu al imaam Muslim ci xadis bu gudd la euh, al imaam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi saa saam danañu ne dañoo laaj fekk am na yu ne njëkk a laaj <laughs> mu ne leen fa ma ta'udduna as-sur'ata fiikum waaw mu ne leen mais yéen <clears throat> nan ngeen jàppee. ki nga xamante ne nii mooy kiy gañe kiy noot ak nootaange ci seen biir lan ngeen jàppe ne bu ñu ne diw moom mooy noot mooy ki nga xam ne guerrier la mooy lool loolu lan ngeen ko jàppe ah nee na ñu ne ko ñun saxaaba yi radiyallahu anhu ah bon qul naa ñu ne ko alladhi la yasra'u rijal <laughs> mooy ki nga xamante ne nii góor ñi duñu ko notte kenn du ko terrasser bal huwa ak mooy terrassement bi mooy terrasser gaay waaw kooku daal waaw kooku daal kooku moom mooy kooku daal mooy ki nga xam ne mooy mooy borom ki ñu naan waaje mooy as-sur'a bu yonent way saasaan ne leen déedéet qaala laysa bi dhalik walakinahu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab waaw yonent ne leen déedéet waaye mooy ki nga xam ne day maîtriser te mën a mën téye boppam ci jamono ji mu mere nga xam ne surtout bu dee am na capacité fayu foofu gën a tax mooy moom lottul de te ragalul waa ji ko def li ko merloo bal am na pouvoir am na kattanu fayu ci kaw ba mu leer te dara ko ci fekk waaye nag mu muñ te yàlla tax téye nag toog mooy kon euh, lëkkaale bi ci buntu bi mooy ki nga xam ne mooy jàmbaar jàmbaar bu kiy daan nit ñi waaw ki xam ne mooy loo mu xeex dugg nit ñi daaneel dóor déedéet kooku mooy kan mooy fa fa mbir dale comme la mu waxoon ndaw sax innama sadru innama sadru inda sadmati al-ula dëgg-dëgg muñ mu nga ca rës bu njëkk ga mooy bu nakk bi door a dal waaw kii def loolu nag xam ne bu meree ndax loolu mooy lañ ëndi mer mooy lu naqari la xam nga doo nekk ci lu neex nii lu neex loo indi la mer mooy man nga nekk ci lu neex jekk leneen di ñëw changer trajectoire mer bi trajectoire mer bi ak naqar yi ak naqar ñëw waaw te nga xam ne nag bu naqar ñëwee mu muñ te yàlla tax téye boppam ba kenn sax du ko gis du feeñ sax ci xar kanam bi kookee voilà kookee nag kooku mooy jàmbaar mooy mooy shadid moo tax ci bu ñëwaatee ci riwaaya bi nga xam ne muttafaqun alayhi la wax nañ tamit wax nañ la ñeneen ñi nga xamoon ñeeni ñoom ñoo ko solo wax nañ la ko mu yàlla imaam ah, imaamu kii tamit imaam Ahmad rahmatullah diini waaye naka noonu al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra <laughs> ah, moom it daal dina koy solo léegi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne wa sur'atu bi dammi saad mu ne suraa nag nii lañ koy jàngale mooy ba bul sar'an bul sir'an mooy bi dammi saadi saad bi dañ koy def su waaw wa fathi bi ñu def ra fatha ci maska boo xam ne ci kaw lay nekk ah maska boo ne ci kaw lay nekk eh, mu baat bii de ah arab yi bu sura mooy man yasra'u an man yasra'u an-nas kaseera mooy ki nga xam ne day daal nit ñi lu bari leen gañe lu bari waaw waaw nga xam ne mooy doo moom fu mu dajee gaa yi moom mooy féete kaw moo leen di gañe mu ne foofee ci la baat bii jóge woon waaw léegi nag hadis bi kon day wane lan maîtriser yow nit ki war a maîtriser mer waaw boo nettali boobu ñuy nettali ci Seydina Zayn ibn al-Abidin Zayn ibn al-Abidin ah kii ah, Seydina Ali ibn al-Husayn la ah <laughs> Ali ibn al-Husayn muy Zaynul Abidin ah Ali Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum bi nga xam ne ca la ko dañ koy nettali tamit ci Amr ibn Maymun <laughs> Amr ibn Maymun mooy taabi'i boobu taalibi saxaaba boobu nettali na. moo nettali nettali euh, kii euh, génnu àddina Seydina Omar niñ koy jam ci jàkk ji muy Seydina ibn Maymun moom itam nettali nañ ko ci moom kene waa ji daa am benn jaamam boo xam da ko doon sottil ndox muy jàpp waaw bi nga xamante ne nii ci la koy sottil hein muy jàpp rek wa muy yëngati satala gi weñ gi euh, bool bi mu defoon ndox mi ah rek bool bi rëccu ko dal ko ci bopp bopp yi nàcc mu xam ne yii sang bi mer na rek mu mu xool ko nii rek jaam bi xam ne yee eh, sangam njaa ci gém tey di mer na ba lii ma ko mu ne ko comme que moom itam daa jàngoon ta xamoon diineem mu fàttali ko alquran ne ko wal kaazimiina al ghayz waaw ne ko ah suñu borom de nee na wal kaazimiina al ghayz surtout suuratu Al Imran aaya 134 borom bi tagg na nga xam ne ñoom ñooy denc seenu mer de mu ne kon kasamtu ghayzi sama mar gi nga ma dal bi ma bi ma weñ gii nga waddal mu dal ma ba muy naaj ah sama mer dëbb naa ko waa ji tegaat ci jaam bi tegaat laaya bi kontu wala afina nin mu ne ko tey jéggal nit mu ne ko afawtu anka jéggal naa la waaw mu ne ko jéggal naa la mu ne ko wallahu yuhibbul muhsinin la ci borom bi teg ci laaya boobale mu ne ko izhab wa anta hurr bi idnillah wala <laughs> bi yu mel noonu ne ko demal te libéré naa la nekk nga koo xamante ne nii ku libre nga Allah kon nag mu ngi noonu kon ah, tagg gi nga xam ne moo nekk ci nit ki di maîtriser boppam lu mu metti metti muñal te yàlla tax ba képp sax xolom gis nii euh, du feeñ sax ci yow da ngay sa bopp gars naan i man de vraiment jàppoon naa ne sawaay tey la koy takkali pot quoi tey la koy fët fët yu metti mais gis nga sawaay dañ ko def devant tout le mais quand même mu mais mu bàyyi ko baal ko ko ah garaawul non ça va kooku mooy kooku mooy le guerrier kooku mooy jàmbaar kooku mooy vraiment ñuy wax kon nag hein moo wala ñu jàll voilà kon hadith numéro 46 al imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi wala ñu bàyyi ba bii di ñëw nañ dem ah kon mu ne waan Sulaymaan ibn Surad radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kuntu jaalisan ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa rajulaani yastabbaani wa ahaduhumaa qad ihmarra wajhuhu وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni la a'lamu kalimatan law qaalahaa la dhahaba anhu maa yajid law qaala a'uudu billahi mina shaytaani rajiim dhahaba anhu maa yajid faqaaluu lahu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ta'awwadh billahi mina shaytaani rajiim muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi ah min biladi Nawa rahimahullahu taala mu ne hadis bi wa an Sulaymaan ibn Surad nga ne ah wéy kii xanaa taabi'i la ma ne la mukk <laughs> kii bi saxaaba nga ne man de maa ngi door dégg ak saxaaba dund Sulaymaan noo amoon na ah, waaw dina dégg Sulaymaan ibn Surad ibn al-Jawr <laughs> ibn Abil Jahm waaw Abu Mutrif al-Khuzaa'i al-Kuufi yu bokkoon ci waa Banu Khuzaa saway fii ah <laughs> léegi moom dane muy Sulaymaan la tuddoon ibn Surad radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne kuntu jaalisan ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na dama toogoon ak yonent bi alayhi salaam nekkoon ci jataayam waaye wa rajulaani mu am ñaari gaay nag yoo xam ne <laughs> yoo xam ne rek jote nañ ba mer quoi waaw wa rajulaani ñaari góor yastabbaani ñu ngay xuloo ku nekk di ŋaññ sa morom quoi waaw <laughs> imagine nga seen yeneen trois cent cent billahi wallahi <laughs> gaa yee ngi mu ngi toog <laughs> ci jotaay yeneen trois cent salaam moo tax moo tax ci beneen riwaaya bi dana istabba rajulaani inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafaxa wajhuhu wa taghayyara waaw mu ne daa am ñaari góor yoo xam ne dañoo ŋaññante daal di jàppante xuloo fa yonent bi alayhi salaatu salaam kenn ki naa kenn keneen ki da ko gën a ñawle làmmiñ quoi <laughs> fa ghadiba ahaduhuma kenn ki mer kenn ci ñoom fastadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu waaw nit ñëwaat fi ñu nekkoon mu ne kon fii ci riwaay bi nga xam ne moom la borom hmm? borom kii indi Euh, Riyad rahimahullah mu ne kon dama ne woon keneen ci alayhi salaatu salaam wa rajulaani yastabbaan am ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi woon ŋàññante di xuloo <laughs> wa ahaduhuma nag qad ihmarra wajhu kenn ki moom dafa mer mooy ki muy wax fële ci benn moom <laughs> xam naa kii ko dina ñaw rek mu ngi mer ba xar kanam bu xonku cur wan tafaxat awdaajuha kii gonflé mooy gis nga euh, sidditu baat bi. daal di jóg waaye moom bu ñu di jóg <laughs> sidid ne fayen bi nga xam ne xar kese la bom <laughs> buy rendim xar xam na sidid yooyee <laughs> sididu baat yi daal di jóg moom la naan wan tafaxat aw dajoo ah fa qaala rasulullah yonent bi alei saat ne inni la a'lamu kalimatan man de xam naa baat boo xam ne mu ngi leen xool mu leen di xool gars di di di di di kii quoi di xuloo ba kenn kee mer waaw mu ne man de yonent bi alayhi salaam xam naa kalimatan baat boo xam ne law qaalaha waa ji mer de bu ko waxoon la dhahaba anhu ma yajid kononte kon dina dàqu dina ko sori lii nga xamante ne nii moom la yëg muy xal bi xam ne mooy boy di bax ci moom ba mer mer gi di gën a boyal mer gi nii mu mer nii ba xonk cur ba ni nga xamante ne noonu la siriitu baan gi taxawe waaw mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ne lan la xaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaaruñu laaj mu ne a'udhu billah waaw waaw a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim bu waxee gis nga kenn moom mi mer bu kii bu waxee a'udhu billahi minash shaytanir rajim rek mooy maa ngi sàkku daw di yàqu di làqu ci sama borom minash shaytanir rajim mu musal ma ci shaytaane mi nga xam ne moom la borom bi daq jam ko daq ko ci yërmandeem te jam ko waaw <laughs> fa qaalu gaa yi ñëw nag lahu ñëw ci waa ji ne ko hé waa ji mere noonu ne ko inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal bi alayhi salaam nee na ta'awwaz billahi min ash-shaytaani ar-rajiim mu ne yonent bi salaam de nee na ah mooy muslul ci yàlla demal ci sa boroom ñaanal sa boroom musal la ci shaytaan mi nga xam ne moom la ñu jam mu ne muttafaqun alayhi hadis bii ba al imaamul Buxaari ah ah moom moo ko solook al imaam Muslim ibn al-Hajjaj waaye it daal na koy solo al imaam Abu Dawud ak seen sëriñ ñoom ñëpp daal imaamu Ahmad rahmatullahi alayhim ah <laughs> al imaam an-Nawawi fii la ci fii la ci yem ah. waaye waa ji waa ji am na yeneen riwaay yoo xam ne dane gars yi bi ñu ko ko waxee waa ji mer gi mu ndax deful liñ ko wax comme Iblis mooy xam bu taal bi mooy xam mer boo boo boo ñaanee borom bi musal la ci moom borom bi da mooy loolu day fan yi xamu mer gi Iblis taal sa xol bi fa qaala ar-rajul bi ñu ko ne waxal loolu ah waxal <laughs> ñu ne ko waxal a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa hal taraa fii <laughs> waa ji dafa meram meram mer au lieu bu def lool mu naan ndax da ngeen gis ne damaa dox <laughs> dama jàpp ne <laughs> ñii ñii ñii ñii ndax moom xamul xamul ne alquran kaddu gi yonent bi sallallahu alayhi wax nii bu ko waxoon. mu fay moom nag jàppul ne loolu <laughs> ak mer gi tamit surtout mer gi mu nekkoon walla <laughs> imaamu Nawawi bi muy sarah hadis bi mu ne fa huwa kalaamu man lam yaf ah ah yafqahu fi diin fi diinillahi ta'ala wa lam yatahazzab bi anwaari shari'ati al-mukarrama waaw wa tawahhama in anna al-isti'aazata muxtassatun bil junuun wa lam ya'lam anna al-ghadaba min nazaghaati ash-shaytaan wa lihaadaa ah ah yuxriju bihi yaxruju bihi al-insaan yaxruju bihi al-insaan an i'tidaali haalihi wa yatakallamu bil baatil wa yaf'alu al-madmuum waaw wa yanwi al-hiqda wal-bughda wa ghayri dhalika min al-qaba'ih al-mutartibati 'ala al-ghadab wa lihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lilladhi qala lahu awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab falam yazidhu fi al-wasiyyati 'ala la taghdab ma'a takrarihi at-talab wa hada dalilun zahirun fi idami mafsadati al-ghadabi wa ma yansha'u minhu wa yahtamilu anna hada al-qa'il hal tara bi min junun kana min al-munafiqin aw min jufat al-a'rab wallahu a'lam al-imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah mu ne kanta waa ji biñ ko ko waxee mu naan eh, eh, da ngaa ne man damaa dof da ngaa gisum ndox nekk ci man da <laughs> nga jàpp ne maa ngi mer ni nga naan moo xam a'udhu billahi minash shaytanir rajim wax ko waaju ji ko wax mu ne moom <laughs> waajooju mooy waxu koo xam ne amul dégg-dégg gu sew ci diine yàlla ju eh, ju kawe ji <coughs> te dëggul boppam te dëgguñu ko ci leeru sharia bu tedd bi ba pare mu yaakaar que ne bon isti'aza kese loolu <laughs> que ne loolu <laughs> hein pour pour pour ñu wëree di la quoi pour ñu isti'aza di ñaan borom bi musal la loolu pour ñu ñi wérul la waaw te xamul ne moom ak mer ci ci ci fat bi seytaane la yi nga xam ne hein moom lay jam jam bi di ko def jam bi moom seytaane waaw di ko def jam bi moom xamul ne loolu ci jamu seytaane yi la mer waaw mu ne loolu moo tax nit ki boo gisee muy génn ci stabilité xaalam ak normalité da ciy génn u nekk ko normal bu meree day génn ci nekk normal man na wax lu garaw parce que daxa bu merewul dañ naan kii boo gën a neex a nekkal mais bu meree rek ya Allah ya salaam mu ne ba pare nga gis ko muy wax ay waxu neex di def loo xam ne lu ñu ŋàññ la ba pare di di yéene ak mer ak taru iñaan ak yu mel noonu ci yi nga xam ne yu bon yi nga xam ne ñooy jóge ci mer mu ne loolu moo tax yonent bi sallallahu wax waa ji nga xam ne dafa ñëw doon ko wax naan ko eh, aw sini dénk ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko laa taxdab bul mer waa ji koon ñëw naan ko aw sini faral dara mu mu mu mu répété lool miraaran ay yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul lu dul naan ko laa taxdab bul mer mu ne te dolliwu ko ci ndénkaaneem lu dul laa tax kese la ko doon wax waaw malgré waa ji li mu insisté naan ko aw si nii aw si nii saa ko nee laa tax mu naan aw si nii foog da koy mu ne ko laa tax ndax xam na si kooku mooy ak yaram yi na ne kii bi nga xam ne sidit bi war a war a tarbiya ci moom mooy ñàkk a mer bu ñàkkee ñàkk mer bu bu sidit boobu bu daggee ci moom. bu ñu ko faatee ci moom daal di koy faj ba mu deñ kii kii boulevard bi kenn dootu ko téye moo tax mu téye ko rek laa tax ba te xadiis boobu Imaam An-Nawawi dina ko indi ci biir fii nii ñu nekk ci baabu sabri bi ah kon nag mu ne nag ah ñu ne lii bokk na ci dalil yu leer kii nga xam ne mooy màggug mbonte ak di tar mer ak di mer ak li nga xam ne moo ciy tukkee mu ne Kantaa waa ñu wax lii moom naan. ndax da ngaa jàpp rek dof la ab dof la da gis ma am ndo am ndofe nekk ci ma mu ne ko moom li gën a kii mooy ne sawaay moom xam naa soit ci naafiq yi wala mooy kaw kaw yoo doon jóge fee nga xam ne xamaguñ dañuy dóoru ñëw <laughs> voilà <laughs> wallahu taala alam